أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waaw comme niñ leen ko digee woon waxee woon leen ko incha allah incha allah rabbi laxdar bi dinañ def luñ mën ba nit ku nekk mën koo mën koo jàng mën koo comprendre ku jàngee mën koo dégg bu baax a baax ginnaaw bañ leen firilee euh, muqaddima bi mooy commencement téere bi ba pare ñu ñëw def benn tarxiis benn tënk boo xamante ni day aju ci li nga xamante ni moom lañu weesu ci commencement téere bi ba fi ñu yem ndax ndax lan ndax mu yomb jàpp si ñëpp xamante ni mi mën a ngir arab wala yow mi mënta kii ak yëpp nga mën ko nga mën koo mën koo dégg bu baax a baax a baax loolu moo tax ginnaaw bañ la ko tasalee ni ñu yaa di ñëwaat tey daal lay ah, lépp ñu booleel la ko fii nii moo tax moo tax bi mooy suñu suñu suñu fukk ak ñaareelu bind boo ko boo ko dégloo bu baax a baax dina la résumer li nga xamante ne moo wees loo ci comprendre dañ ko ci gën a comprendre ñu téere bi tey borom téere bi mu ngi koy commencé woon ci muqaddima ndax téere bi borom téere bi dafa njëkkoon ñëw wax bismillahi rahmaani rahim waxoon tamit alhamdulillahi rabbil alamin yow mi tiim téere bi boo ko xoolee di nga gis loolu ñoo tamit tëjee euh, woon lu njëkk li ci salaatu ala nabi sallallahu alayhi wasallam bañ ci paree mu daal indi yi nga xamante ni ñoom ñoo war mu kàllaf ñu war mukallaf mu mu daal ci indi woon euh, fukk ak ñetti euh, euh, mbir yoo xamante ni daa war ci mukallaf mu def ko fukk ak ñetti yooyu ba si njëkk moom mooy mukallaf daa war a wéral ñaareel bi mooy mukallaf daa war a xam farata yi jëmbam ñetteel bi mooy mukallaf daa war a wattu ndoytalu yàlla fépp fu ko yàlla yamloo mu daat fay yam ñeenteel bi moom mooy mu kàllaf daa bu defee mooy yàlla daa war a gaaw daal di tuub dellu ci yàlla juróomeel mooy mu kàllaf daa war a wattu làmmañam wattu làmmañ nag borom téere bi lim na si juróom-ñetti mbir yoo xamante ni daa war ci nit ki mu ci wattu làmmañam bu njëkk moom mooy alfaxsha mooy lu bon ñaareel bi moom mooy lu ñu sib ñetteel bi moom mooy wax joo xamante ni wax ju bon la ñeenteel moom may ngéeñal fase juróomeel moom may gëdd jullit juróom benneel moom may doyadil jullit juróom ñaareel moom ñetteel bi moom may ragalloo jullit ci lu dul àqu sharia ba léegi tamit lu war ji war ci mukallaf juróom juróom benneel moom may mu wattu gis-gisam wattu wattu ay xoolam du xool bàyyi lépp loo xam ne yàlla daf ko koo tere bañ koo xool mu wattu mboolem ay cëram yépp moo xam làmmañam ak tànkam ak yi loxoom ak biiram ak pëyam ak yépp daf koo war a watt muy muy juróom-ñetteel moom mooy muy bëgg ngir yàlla juróom-ñeenteel moom mooy muy bañ ngir yàlla fukkeel bi moom mooy muy gërëm ngir yàlla fukk bi moom mooy buy mer muy mer ngir yàlla fukk ak ñaareel bi moom mooy muy digle lu baax fukk ak ñetteel bi moom mooy muy tere lu bon yii ni fukk ak ñetti mbir yi mooy yi nga xamante ni daa war ci mukallaf mu def ko ba bi indi yi nga xamante ni daa ci mukallaf mu def ko mu nekk ñaar fukk ak juróom-ñett moom moo ci ëpp bi si njëkk moom mooy yéexee tub bu mooy bu defee mooy yàlla na teel a tub waaye yéexee tub dafa xaraam ñaareel moom mooy xool boo xamante ni dafay lor jullit daa xaraam ci mukallaf mu def ko ñetteel bi moom mooy fen daa xaraam ci mukallaf mu def ko ñeenteel bi moom mooy jëw yépp firi nañ ko juróomeel bi moom mooy rambaaj euh, juróom moom mooy rëy ñaareel moom mooy naw jëf juróom-ñetteel bi moom may ngistal juróom-ñeenteel bi moom mooy déggital fukkeel bi moom mooy iñaan yooyu yëpp leeraloon nañ ko ci bind yu wees woon ku ko gën bëgg a nga delluwaat ci bind yu wees woon fukk ak bi moom may mbañ fukk ñaareel bi moom mooy gis ngëneel ci keneen koo gis yaakaar yaa gën fukk ak ñetteel bi moom mooy sikkal ku fi nekk fukk ak bi moom mooy sikkal ku fi nekkul fukk juróomeel bi moom mooy foo fukk juróom benneel bi moom mooy mbokke de reetaan reetaanu mbokke fukk juróom ñaareel bi moom mooy njaaloo fukk ak juróom ñetteel bi ci xaram ci mukallaf ba léegi lañ nekk moom mooy xool jàmbur bu jigéen fukk ak juróom ñeenteel moom mooy bànneexu ci waxam ñaar bi moom mooy lekk alalu nit ñi ci ci ci neen ñaar mooy ci ràmb ñaar fukk ak ñaar fukk ak ñaareel bi moom mooy nga lekk alalu nit ñi ci mbubboo ci diini ñaar fukk moom mooy yéexee julli ci waxtu bi ba léegi ci ci xaraam ci mukallaf lañu nekk ba léegi ñaar fukk ak ñeenteel bi moom mooy ànd ak kàccoor ñaar fukk ak juróomeel bi moom mooy nga toog ak kàccoor ñaar fukk ak juróom benneel bi moom mooy ngay sàkku ngërëmal mbindeef yi ci merug yàlla ñaar fukk ak juróom-ñaareel moom mooy nga def dara te te fekk amoo ci xam-xamu sharia xamoo lu ci lu ci lu sharia lu lu ci sharia santaane wala lu ci sharia tere ñaar fukk ak juróom-ñetteel bi te nga xamante ni moom moo ko jeexal moom mooy nga ngay d'accord di nangu li nga xamante ni ñi ñuy saisir ñi moom lañ nangu woon nga gërëm ko nga nangu loolu yii mooy yi nga xamante ni ñoom ñoo xaraam ci mukallaf kon tey résumé nañ la téere bi wax la yi nga xamante ni moom la téere bi muxaddima bi tëddeewoo kon ñu ngi leen ñaan képp koo xamante ni gis nga si lu jara defal lu jara jubbanti nga wax ñu ko moo xam dañu ko envoyé message suñu email yi wala suñu numéro téléphone fekkee yor nga ko wala nga envoyé ko ci groupe telegram bi incha allahu rabbi foo ko ci envoyé noo mën a def ba jot ko rek boo ko defee ba ñu jot ko loolu dinañu dimbali bu baax a baax te dinañu jàppale bu baax a baax jërë ngeen jëf yàlla nañu yàlla fay